ba léegi sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñuy xemmem loo di ñu wax li nga xam ne ki nam ma dem ci boroomam taalibe bi li nga xam ne noo ne la war a dundale ay mottali feccali ay waxtoom dundale ko ginnaaw farata yi ci li nga xamante ne mooy ci yu baax yi ginnaaw naafile yéeg yi ñu fi gisoon koor ak yoo yële mu ñëw nag ci wàllu mooy saraxe di génne sa alal di ko def ci yoon yu baax yi léegi nag mo ne waxoon nañu li nga xamante ne mooy way xidma yi liggéeyal di nekk au service kese ci liggéeyal jaam yi ci loo xamante ne nii du lu xaram ginnaaw bi nga xam ne ci lañ def seeni seeni farata voilà léegi nag mu ne wa kun li kulli ma yasu'u mukhfiya nekkal ci lépp loo xamante ne luy ñaawal ah lépp loo xam da nga koo gis sa sa mbokk jullit gisoon nañ ko ci xadis bi ñu gisoon mawlaana Ibn Umar bii weesu wa man satara musliman satarahu llahu yawm al qiyaama lépp loo xam ne rafetul gis nga ko ci ñoom na nga nekk koo xam ne da leen koy nëbbal waaye loo leen gise ñu def bàkkaar bu dul noon wala def lu dul noon nga leen di leen jéebaani dem ci mbedd yi foo xam ne ñoom bëgguñu woon kenn yëg ko fa nga wax ko fa na la leer ne suñu borom tabaaraka wa taala dina xaw yi sa sutura même bu dee ne sa biir kër nga nekk comme ni ko yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon voilà keroog bi nga xam ne ci la taxaw ci minbar bi moom alayhi salaatu wassalaam daal mer waaw ndax am na gaa yoo xam ne dañuy yàq der waaw daa am na yoo xam ne wallahi dañuy yàq der yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di yéeg ci minbaram ba loo maa a'zamahu min waaw daal wax ne yéen ñi nga xamante ne nii waaw yéen ñi nga xamante ne nii yéen la seeni làmmeñ daldi gëm te lisla te gëm yàlla nga àggul ci seen xol yi la tattabi'u awratil muslimiin awratil muslimiin bu leen topp li nga xamante ni nii mooy awraay jullit yi nga xam ne bëgguñoon mu feeñ ngeen koy feeñal waaw mu ne wat naa ci ki nga xam ne seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam loxoom kanam mu ngi ci loxoom képp koo xamante ne ni dafa topp awraay jullit yi na xam ne borom bi dina topp ay yosam te ku bi topp wallaahi doo rëcc waaw wallaahi doo rëcc doo rëcc ndax borom bi wallaahi kese fi léegi mu ne képp koo xam ne noonu nga def ah yow de borom bi dina topp say sa yos te képp ku borom bi topp ay mbiram dina ko gàcceel même bu dee ci diggu këram la nekk waaw même bu dee digg këram la nekk wallaahi borom bi dina ko gàcceel kon nag moo tax loolu lu ama am solo la jamono yu réseaux sociaux gaa yi nekk ci jamono yoo xamante ne ni yàkkamti gis dara ba nga daal di koy publier walla yow nga toog noo ci lenn nee ñu publier la ko nga dal di koy partager nga foog na yow bokkoo ci ñooñu lépp di yàq der diw moo def lii waaw. diw moo def lii te dara amoo ci dara lu la leer mu ne kooku borom bi dina ko weer walaw kaana ala qa'ri daare même bu dee ci biir diggu këram la borom bi wallahi tabaaraka wa dina ko weer kon nag ah yaa ixwa ah nañu def attention moo tax mu ne waku nekkal li kulli ma yasuu ci lépp loo xam ne day ñaawal ci ñoom mux fi yaa nekkal ku koy nëbb waaw wakun te nag wa kullamaa yasurru lépp nag loo xamante ne nii day bég day day indi mbégte ci ñoom ah kun mubdiya nekkal koo xamante ne nii da koy feeñal di def parce que loolu dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a rëy mooy idxaalu suruur fi qalbil muslim dugal li nga xamante ne nii mooy mbégte ci li nga xamante ne nii mooy xolu jullit maa a'zamuhu moom tamit min min min min min fi'l lan moo ko gën a rëy tamit ci jëf diggante nit ki digganteem ak boroomam tabaaraka wa taala kon nag yi yépp dafa nekk yoo xamante ne ni yu ama ama am ama am solo la kon nag nañ ciy bàyyi xel waaw nañu ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax te fexe ah di ci tënk suñu bopp ndax lii mooy li nga xamante ne njàngaleem yonent bi la de sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu daal di ciy teg moom sëriñ bi. mu ne wa kullu man waafaaka lijtidaa'i fasbub alayhi mataral ataa'i in kunta daa ghinan wala tahtakiri maalan ilaa ghadin li xawfi darari mu ne wa kun wa kullu man waafaaka képp koo xam ne dafa ñëw ci yow waaw képp koo xamante ne nii dafa ñëw ci yow lijtidaa'i sàkku ci yow nga daal di koy defal ay njëkk daal di koy sottil ay teraanga defal ko ay teraanga diis la soxlaam moo xam dala ko wax nii walla xaalam mooy wane ne kii soxla na parce que laaj ñaari laaj am te loolu nag nit daa war a am xel de nekkul yow luñ la waxul rek doo ko jëli déedéet déedéet am na ñoo xam ne seen xaal ci boppam mooy wane ne ah diw mii soxla na diw mii soxla na kon nag mu ne képp ku la dikkal lijjiti daa i ngir bëgg nga defal koy xéewal fas bubu alayhim na nga sotti ci moom tawal ci moom mataral ataa i taw li nga xamante ne sottil ci moom taw li nga xam ne mooy joxe in kunta ndéem nekk nga daa xinan koo xam ne ku woomal la ku ko ku ko man nga waaw lii ku ko man la ñuy wax ki nga xam ne moom amul lu mu dunde koo kenn neew ku ñëw laaj la nga ko jox lan nga koy jox dinañ gis ci biir bi sëriñ bi wax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax booy saraxe commencer ci sa bopp voilà kon in kunta daa ghina boo nekkee boroom ak tax wala tahtakiri te nag bul nekk koo xamante ne nii dangay rënk waaw jël alal di rënk maalan alal ilaa gadin ngir ëllëg li xaw fi dorari ngir ragal ah lor wala ngir lagar li nga xamante ne mooy ak ñàkk waaw li annahu mu ne li annahu subhaanahu ta'ala huwa alladhi a'taaka dhaaka al mu ne li annahu li tax ma ne la bul rënk ngir suba li annahu ndax borom bi ngir ragal lor ngir lagar ak ñàkk ci kanam mu ne in kunta ndeem nekk nga zaaxinan koo xamante ne borom non non li am na wu ndax moom subhaanahu woo woo naa gàcc nga laa moom moom woo naa ak soreem gi mu soree yi nga xam ne mooy bokkaale ko nit ñi di jéem a bokkaaleel ta'ala kawe na te yéegul huwa moom alladhi ki nga xam ne ataaka zaakal maala mooy alal joojee moom moo na ko jox voilà loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaam ah, lii nii par exemple euh, problème bi fi mu nekk ci kuy denc. parce que l'islam terewul nit ne man damay denc sama ration wu walla weer li nga war a dunde nga waajal ko loolu lislaam terewu ko moo tax xadis bi nga xam ne moo nekk ci saxiixayni bu Seydina Omar bi radiyallahu ta'ala anhu xadis bu gudd la quoi xadis bu gudd a gudd bi nga xam ne ci la Seydina Ali Seydina al Abbas Seydina al Abbas ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bañ ñëwee eh, ci Seydina Omar bi mu nee xalifa ngir mu àtte leen ci alal yi nga xam ne moom la fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam woon ginnaawam waaw bi Seydina Abbas ñëwee mer di di di di wax wax ju ñaga Seydina Ali ne yaa amiral mu'minin yow njiitu jullit ñi di Umar ibn al-Khattab daal di ñuy àtte àtte ñu. léegi bi mu leen di àtte noonu dafa gudd quoi ale xadiis euh, bi dafa gudd comme ni nga xam ne noonee la ko Malik ibn al-Aws ibn al-Hadathan an-Nasri yu daal di nettalee radiyallahu rahmatullah yi ndongo la woon ci saxaaba yi. léegi foofu Seydina Umar leeral na leen fi ñe leen yéen ñëpp laay laaj te boobu bi Seydina Abul Abbas dafa woo daf ko woolu bi nga xamante ne Seydina Omar nee na moo ma woo waaw nee na <clears throat> moom moo ko woolu bi ñëwee léegi bi mu toogee noonu rek Seydina Ousmane aksi Seydina Abdourahman Seydina Zubayr Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas après ci la Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Abbas ak Seydina Abbas ak Seydina Ali daal di nag Seydina Abbas ko kalaame ci alal joo jële waaw ne Seydina Omar yow mii di xëy njiitu jullit ñi àtte ñu mag moom radiyallahu ta'ala anhuma léegi Seydina Ali Seydina Omar bi mu leen doon waatloo ñoom ñépp ña fa nekkoon ñépp ñu tudd nii mu ne leen est ce que xam ngeen ne bokk la mu nga xam ne ne moom ngeen ñëw di ma kalaame mooy ne moom da ci doon jël loo xamante ne nii mooy nafaqata sanatihim ah mu ne wa fa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim min hadha al mal thumma ya'khudhu ma baqiya fa yaj'aluhu maj'ala malillah fa amila dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bam jeex mu ne ndax dama leen di wax est ce que yéen xamu ngeen noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon jël ci alal jooj ah dépense waa këram lu ma at loolu nag waaw ci alal joo jële loolu day wane ne du lu ñu xaraamal mooy le fait que nit ki euh, sukkandikoo lu ëpp ci sabab yi ba ba fàtte boroomam di ragal mooy may boroomam mi nga xam ne moo ko yor ba mu nekkul liir laata muy nekk liir yor ko di ko dundal ba léegi moom muy ragal ne day denc ngir ragal li nga xamante ne nii mooy eh, kooku mooy bu ko yóbbawee ci ragal est-ce que borom bi lii bu ko joxee est-ce foofu la grave waaye comme niñ la wax nii comme ni yonent bi saa saam defoon lool nit ku ne man bon weer wu ne damay teg nee utal sama ration quoi kër wala loo xam ne moom laa dunde at lu mat at la yonent bi def te lool léeg-léeg la woon ndax yonent bi saa saam ay xaalam da doon sopp